fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fi kitaabul mansuuraati wal mulah <laughs> kon ci suñu jotaay bi ñu génn walillahi alhamdu wal minna al imaamu al haafiz an-Nawawi jeexaloon na kitaabu al umuur al manhiy anha ci lañ tëjee woon suñu tome 77 waxoon nañ la tome boobu 66 waroon doon mais dafa bari woon ñu xaaj ko deux 76 ak 77 76 bi euh, euh, tome 76 def na 32 fichiers bi ci tegu 27 fichiers. waa tax loolu lépp boole woon loolu muy cinquante neuf fichier ci benn kii day da doon yéeme voilà comme niñ fi defee lu jiitu woon ci ay tom yoo xam ne dañu jàppoon ne benn tom lay doon far mu doon ñaar walillahi alhamdu wal minna ci lañu clôture woon kitaabul umur almanhiyi anha xadis bi nga xam ne moom lañ ci mujj woon gis moo doon xadis mille huit cent sept mu ne woon waan abi hurayrata radiyallahu anhu an an nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala man xalafa fa qaala fi xalifihi billaati wal uzza falyaqul laa ilaha illa allah walillahi alhamdu wal minna ba ni xadiis bi jeexe tey euh, ñu war a jàll nag ci téere bu bees muy avant dernier téere mu ne kitaabu téere al mansuuraat wal mulah <laughs> al mansuuraat Euh, mansuura mooy benn mansuura mooy ay xadis la fii comme que téere bi téere Riyâdous Sâlihîne téere bi xadis la dina indi al aaya comme ni mu waxoon ne dina ubbee bunt yi ci lenn ci ay aaya karimaat mooy loolu lépp mooy ci ëpp ci euh, téere bi mais gis nañ fi bunt yu bari indiwul aaya ci karam téere xadis la al mansuuraat mooy dafay indi ay xadis yoo xamante ne nii xam nga fi ñu jógee na day wax téere bi nangam waaw. kitaabu al umuur al manhi anha yom fon di lépp ay mbir la yu ñuy tere ah ak téere yi fi gis yépp nga xam ne nooru la waaw kitaabul azkaar kitaabu daawaat nga xam ne bu ci nekk lam ko tudde loolu rek la fay indi ay sikkar yi jëm ci ñaan yi waaw kitaabu hamdillahi taala wa shukri bu wax fa ay xam ne ci loolu rek lay wax kitaabul ilmi kitaabul jihaad yi kitaabul hajj yi kitaabul i'tikaaf kitaabul fadaa'il kitaabul safar kitaabu iyaadatil mariid wa tashyi'il mayyit kitaabus salaam kitaabu aadaabin nawm lit tujjaa kitaabul libaas ainsi de suite hein loolu nga xam téere bu nekk daa am loo xam ne sujet bi lii la ci lii lay wax fii nag mu ënd fi téere boo xam ne kitaabul mansuuraat mu mu mu lay xamal ne nag kantaa téere bii nag melul nii le al mansuuraat mooy al ahadith allati la tataqayyadu bi babin xaasin mooy comme li ko leen ci suraax yi waxe ne mooy ay hadith la yoo xam ne du tënkuwul ah la fiy indi ci buntu boo xam ne bu spécial la waaw waaw xam nga bu nee baabu tawba loolu xam nañ ne ci tuub lay wax baabu sabri ci ci su ci ci muñ baabu tahrimil ghibati wa amri bi hafzil bi hafzil lisaan xam nañ ne mooy doon premier buntu kitaabul umurul manhiyana ci loolu lay wax bii nag mooy dala fiy indil ay xadis yoo xam ne dina wax ci lii wax ci lee en général boo xam-xam ni kitaabul jaami' lañ koy woowee waaw dañuy bind téere def ca gannaaw def loo xam dañ ko tuddee kitaabul jaami' boo xam ne day dajale nga xam ne foofu nag tënkootuñ ci li nga xam ne moom lañ doon tudde naan buntu nangam ak nangam téere nangam buntu nangam non dañuy dajale ay mbir yoo xam ne mën na wax ci sujet bi jekk wax ci beneen sujet jekk wax ci leneen voilà loo xamante ne nii noo rek la ko ko la ñu koy doxale moo tax boo demee ci Muwatta mooy dernier téere kitaab al-Jaami' mooy yu mel noonu la nga xamante ne day dajale mais tënkootul ci ni mu doon def avant ci kaw tënkootul ci loolu nga xam ne defoon ay téere kitaabu salaa kitaabul janaayiz kitaabu zakaa kitaabu siyaam kitaabul i'tikaaf kitaabul hajji kitaabul jihaad kitaabul nuzuur wal aymaan kitaabu dahaaya kitaabu zabaa'ih kitaabu sayd kitaabul aqiiqa kitaabul faraa'id kitaabul nikaah kitaabul talaaq ar-radaa al-buyuu' kitaabul qiraad kitaabul musaaqaat kitaabu di dem di dem di dem ba dernier ba nag mu ne kitaabul jaami' moom imaamu Maalik rahmatullahi alayhi mooy bi nga xam ne nag day dajale duggootuma ci kitaabu nàngam mais bii day dajale ay mbir yu bari loolu mooy al kitaabul mansuuraat waaw yi nga xam ne day ñëw di dajale ay xadis yu bari yoo xam ne di nga gis yenn yi ñu bokk lu ñuy wax mais léeg léeg dafay jóge indi la beneen xadis boo xam ne moom leneen lay wax lu la la xadisee doon wax wala la xadis bee waaw côté boobu dafay xaw a niroog rek musnad yi masanid yi nga xam ne seen borom dañuy jël ab saxaaba ah on commence par Seydina Abu Bakr radiyallahu ta'ala an comme musnad al imaamu Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahmatullah alayhi commencé hmm, tàmbale musnad Abi Bakr as-Siddiq musnad Umar ibn al-Khattab musnad Usman ibn Affan ah après mu indi musnadu ki nga xam ne Ali ibn Abi Talib et ainsi de suite ah après musnad Abu Talha Zubayr ibn al-Awwam musnad Abu Sa'd ibn Abi Waqqas musnad Sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl musnad Abdurrahman ibn Awf musnad Abu Ubayda Amir ibn al muy indi loolu noonu nga xam ne noonu la def ah Abu Muhammad euh, lu ma wax Abu Talha non Abu Muhammad Talha mooy al-ashara al-mubashirin lañ jëkke mais bu ñëwee boo duggee musnad Abu Bakar wala bu Seyna Omar wala bu Seyna koo mën a dugg hadith yam fay indi du ay du thématique loolu la bëgg a wax fii mooy du ne day wax ci benn mbir mën na di xadis boo xam ne Seydina Abu Bakar da ko jëlee ci yenn saa salaam ah di wax euh, euh, euh, ci ci ci wàllu alquran ah mu daal di di wax génn foofu di wax gàddaay ga génn foofu di wax fat fatxu Makka ah, ainsi de suite ainsi de suite waaw <laughs> waaw waaw akbar waaw allahu ak bara ah. waaw <laughs> allahu akbar kon loolu mooy kitaabul tiivi nag loolu la <laughs> kitaabu almansuuraat mooy yi nga xam ne nag ay sujets dispersés la waaw ay xadiis la yoo xam ne dañuy ñëw di wax ci lu bari ay mbir yu wuute ah ah wal mula beneen côté bi al mula maa maana al mula mooy lu bari léefu mulxa mooy plurielu mulxa waaw lu bari lu mulxa mooy maa yustamlahu wa yusta'zabu min al ahadith waaw comme ba léegi li ko ledd ci suraax waxe na mooy li nga xamante ne maa yustamlahu loo xam ne day neex mooy dañuy wa yusta'zab dañ dañ koy bëgg euh, lu neex mel ni ndox mu neex mu tëm-tëmi ci xadiis yoo xamante ne ay nettali yoo xam ne xadiis la yoo xam ne yu yu neex waaye masha Allah xadis yépp a neex mais euh, mooy euh, léeg-léeg pour détente am na yenn xadis yoo xam ne ñoo gën a ndax waxu yeneen saa saam shamil kaamil dafa dajale lépp waaw gis nga euh, amuloon dañ naan boobu nekk lu sérieux lii kese goo kii mais même boo bëggee féex lu nekk détente am na xadis yoo xamante ne day neexal yu mel noonu quoi pour yu mel noonu la quoi nga am da ngay nekk en détente quoi te lépp nag ci yàlla nag billahi billahi lillahi allahu akbar muy ay mbir yoo xam ne dañoo xorom voilà al milh ci biir <laughs> yustamlah al mulah yoo xam ne dañoo am xorom quoi waaw <laughs> yoo xamante ne nii euh, masha allah quoi nga xam ne euh, euh, lépp mu ngi ci quoi ci xadiisu yonent bi sallallahu alayhi wa waaw loolu mu nekk loo xam ne jullit bi nag yii la war a xam ne eh, kii yoom yëpp ci yii la war di dox waaw yeneen saa saa amul benn eh, njàngalem amul benn ci suñu étape yu dund yi étape bu nit ah journalier quotidiennement yoo xamante ne dina ko laal lu dul ne njàngalem yeneen saa salaam eh, laal na loolee léegi nag alimahu man alima wa jahilahu man jahila waaw ay ay histoire yoo xam ne day neex nay sànn waaw nga xam ne dalay au nga nekk fi ci fiction yi nga xam ne gars ko créer seen bopp di la sonal ak seen nettal yi nga xam ne dañuy toog di xalaat rek ay ay ay ay ay histoire à dormir yi nga xam ne ak yi di la nettalil ay ay ay ay ay ay ay ñoomin Zeus ki Hercule ki Athéna ki gaa yooyu xam ne lépp di ay xuraafaata ki ay xuzaabulaat yoo xamante ne nii ay ñoomin waaja Homère ak mbokkam ya <laughs> te kii yooyu li ñu nekk yow yooyu sawaay nga am xadiis yi saa yi ah, yaay baal gaa ñu dem <laughs> seen nettal yooyu ñu naan la ay benn jaan bu am ñetti ñeenti boppam boo daggee bi beneen bopp génn ak yooyu yépp sawaay yow jullit bi boo xamee budul loolu sam njàng la laal ah boo jàng littérature walla yenn yi dañ ay textes yiñ lay jàng lool ci la loolu waxuñ la loolu loolu ko def ko parce que lu tax nga ko am dem jàng sam njàng la laal mais toog nii amoo dara loo def voilà yow lii nga ba liggéey ba am sa métier am kii léegi feesal sa bibliothèque bi façon yu mel noonu da ngay sonal sa bopp sawaay ay nekk fi di liir ay waaja code Da si code ak <laughs> loo xamante ne te masoo jàng am mayeta saa alu na ba ci suuf loolu ñaaw na xam nga ne ci julli <laughs> ak hadith yi nga xamante ne ñu naan la Riyadus Salihin ñu naan comment ça veut dire quoi ça rue comment rue comment alors que nga liiri Da Vinci code ak xeet yu yu fees yi te tax du loo xam ne sax am njàng ma ko laaña ah. waaw ay xaar yi poteur yu nekk nga dugg ci saray bul sonal sa bopp kaay ñëwal fii da ngay am yàlla ba pare ba pare tegu ci yoon waaw doo cauchemar ak seen xeet xeet nettali yu yooyu ñu lay wax ngay tudd di cauchemar ah non <laughs> kon al yi nga xam ne dañu neex ci dégg ba pare nekk loo xamante ne nit ñi day sànn vraiment da leen di tamit ba pare Ah, ci xadiis yoo xam ne masha allah nettali te lépp ci dëgg lay tegu waaw ndax maakaana xadiisan yuftara gis nga alquran bi xadiis yonent bi alayhi salaatu salaam amul benn istoir boo xamante ne dañ ko cee sos waaw waaw amul benn benn benn benn loo xam ne dañ koo sos mukk wal iyaazu billah maakaana xadiisan yuftara walakin tasdiqa alladhi bayna yadayhi wa tafsila kulli shay wa hudan wa rahmatan li qawmin yu'minun loolu moo clôturé moo parachevé la la sourate de Seydina Youssouf ala nabiyyina wa alayhi afdalu salatu wassalam borom mi ne eh, ginnaaw bi ñu indilee ci ñettal yooyu nga xam ne minal dafa neex ba pare nekk lépp tegu ci dëgg waaw nga xam ne mooy ahsanal qasas nettali bi gën a neex bu mas a mooy ci alquran bi ñu yeneen saa saam bi ko yeneen bi ñu ko boromam nettali neenu ko bii la ahsanal qasas waaw ci li la wax ba muy dëj saar boobee muy nettali Seydina Yuusuf alayhi salaam ak mbokkam yi nga xam ne saar la boo xam ne dafa nii dafa fees dell ak njàngat yoo xamante ne ku nekk ci ñun bu ko approprié ci dundam dundam neex waaw. ba pare jaar yoon tegu ci ngërëmu yàlla bi di tëj saar boobu ne laqad kaana fi qasasihim ibratun li ulil albaab loo ne laqad dëgg-dëgg nekk na fi qasasihim ci seen nettali Seydina Yuusuf ak mbokkam yi alayhimu salaatu wassalaam ibra am njàngat leçon waaye joo xam ne da ciy waaroo da ciy tiire ay leçon waaye loolu li ulil albaab nga xam ne seen saalu xel dafa set wécc borom bee leen leen leen tànn mu ne nag alquran bii kaay wax la te alquran li mu wax ci alquran mooy xadiis yoneen saa salaam ndax ñoom ñëpp min noon mishkaati waahida ci benn képp la jóge muy ci rasulullah sallallahu alayhi wa sallam innahu la qawlu rasulin karim dhi quwwatin 'inda dhil 'arshi makin muta'in thumma an allahu akbar mu ne gis nga alquran yi la qawlu rasulin karim waxu yonent la bu tedd muy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam zi quwwatin ku am kattan la fas borom arash bindeefu yàlla yëpp moo ci ëpp kattan waaw waaw ngëm yàlla ak yonent bi alayhi salaatu wa salaam al mu'minu al qawi xayrun wa ahabbu ila Allah min al mu'min al da'if wa fi kulli xayr yonent bi alayhi salaam nag mooy sangu way ngëm yàlla yi insahum wa jinnakum waaw waaye hatta al malaa'ika mooy seen chef waaw ana sayyidu waladi adam wala fakhr adam wa man duunahu tahta liwaa'i yawm al qiyaama alayhim as-salaatu am kattan ci ñépp innahu la qawlu rasulin karim fi quwwa borom kattan inda al arsh fa borom arsh muy boromam bi nga xam ne moo ko kattan karim bu tedd la muta'in samma amin ku ñuy topp la foofu wa ahlu sama hum ya'rifuna man huwa muhammad man huwa ahmad sayyidul alamin waaw alayhi afdalu salatu wassalam aji ku ñuy topp la foofu le moo tax boobu bu ñëwee bu ñuy dégg Seydina Jibril koo àndal muhammad ah moom lañ waxoon ñu ubbi ko marhaban malaaka yi euh, yonent yëpp dajeel ku nekk di ko taggal samma amin mutaa ku ñu topp foofale la samma foofale amin mooy muhammadul amin mooy ahmadul amin <laughs> alayhi salatu wassalam moom la waa asamaan wóolu moo taxoon keroog mu waxoon ci xaadisatu xawaari ji euh, bi nga xamante ne nii ci la xaari yi bu bon bi daal di jóg keroog Hunayn waaye naka noonu bi Seydina Ali ibn Abi Talib kama rawahu al imam euh, Seydina Sa'id ibn al-Musayyib euh, euh, non Abu Sa'id al-Khudri gisoon nañ ko ci siira bi lañ taxawoon bu baax ci loolu mas'alatul xawaarij ah Abdullah yeneen saa salaam bi nga xam ne ci la doon séddale or boobu ko Seydina Ali yónni woon min al-Yaman yi waaye ca xay ca Hunayn tamit avant boobu Dul Xuwaysa waaw at-Tamimi riiraakoon bu mag bi naan ko yoneen saa saa boobu ba léegi maa gis ngay séddale mu ne ko ajal lan nga gis mu ne ko gisuma nga nga jubal ci li ngay séddale mu ne ko laqad xibta wa xasirta idha lam waaw ku tus nga ba perte nga bu dee ne man nekkuma kuy jubal ay ya'manuni ahlu samaa ay ya'manuni ahlu samaa wala ta'manuni ndax waa asamaan dañ may wóolu te yéen ngeen ma wóolu mooy aminu samaa kon muta'in sama amin <laughs> mu def iltifaat mooy mel ni waxtu ji mel ni gestu mel ni kuy wax leen wa maa saahibukum bi majnuun te yéen nit ñi kii ma leen présenté di seen àndandoo bi ma def ko mu ah, mu nekk ci yéen ah du dof de ni ko waa Quraysh di waxe ñu ñàkk kersa yeeg ñàkk teggin yi paa yii nga xam ne amuñu lëdëbu ñoom Shayba ki ñoom Abu Jahli ñoom Abu Abu Abu Lahab ma sahibukum bi majnun waaw kon mooy ah yeneen saa maa kaana hadiisan yuftaraa waaw amul ci alquran ak ci hadiis yeneen saa saam benn nettali boo xam ne dañ koo sos walakin waaye. li mu doon mooy tasdiq alladhi bayna yadayhi alquran daa ñëw di dëggal téere yi ko fi jiitu woon ñëwul ne tawraat baaxut injil baaxut zabur baaxut suxuf baaxut mukk yooyu dafa ñëw dëggal leen wa tafsila kulli shay ñëw di taqali lépp lépp lu ñu soxla ci suñu diine gii ngir am ngërëmu yàlla ngir daw sànjum yàlla leeral lañu alhamdulillah hadis yo ne saasam noonu la mel képp ku topp ginnaaw bi bi ñu tàmbalee téere bi ba léegi ba fii ñu agsi xam nga ne loolu hadis yi loolu la tamit ndax wahyun la xanaa yo ne saasam waxul ala inni utitu al qur'ana ah? wa mithlahu ma'a ala waawee ala yóbbu ngeen ma yëgal leen alaa waay facteur ñi leen nopp yi ma wax leen yooyu daa leen utiitul qur'aana dañ maa jox al qur'aan wa mislahu ak lu mel ni moom maahu mu ànd ak moom muy muy xadiisa bi kon ma kaana xadiisan yuftara walaakin tasdiqal ladhi bayna yadayhi wa tafsiila kulli shay ñëw di tàqale lépp wa hudan mu nekk njubu kese wa rahmatan ginaaw la ku bëgg a jub ci alquran ngay jaar ku bëgg a jub ci hadith na saasam ngay jaar wa rahma mooy yërmande te mooy moom yërmande kese la te ci moom ngay amee njub te ci ngay amee yërmande sa borom waaye ngir ñan ngir tout le monde mukk li qawmi yu'minun ngir gën nit na nga xam ne ñoo ko gëm ñoo gëm waxu yàlla ñoo gëm waxu lay jariñ mais ki yoo xam ne gëmu ko gëmu ci tous kooku c'est le contraire waaw day nekk ab lay contre moom ndax alquran hujjatun laka am alayk alquran day nekk lay ngir yow wala ngay nekk lay contre yow kon gis nga <laughs> kitaabul mansuuraat wal mulah <laughs> lépp ngi fii billaahi lépp ngi fii ah waaw moo tax ni ngay naxe sa doom ngir mu nelaw xadiis yi man no waaw <laughs> waaw mais pas ay livre cauchemardesque yi nga xam ne bu ko liiree buy tëdd yi gént ay ay ay ay affaire yu ñàng walla yaa bi billah <laughs> yëpp ay ay ay mbir la yoo xam ne ñu war a seetaat la ci suñu dund waaw amul benn yiw lu dul rek mu ngi ci xadiis yi rek amul lenn lu ñu war a moytandiku lu dul mu ngi ci waaw yii féexal xol yiñ naan waaw borom bi xanaa borom bi waxul alaa bi zikrillahi tatma'innul qulub alaa waawi alaa yëgu ngeen ma yëgal leen bu ngeen xamul déglu leen ma wax leen man seen borom bi zikrillahi ci tudd yàlla waaw alquran sunna hadith sallallahu alayhi wasallam euh, yi nga xam ne ay laa ilaaha illallah yooyu yu mel noonu ak lépp loo xam ne wamaa waalaa bi zikrillah di fàttaliku yàlla di ko tudd tatma innu lay dalal xulub xol yi bu ngeen bëggee féex képp koo dégg mu naan taal leen bi ñu féex koo xamut luy féex képp xamut dara <laughs> waaw taal leen bi nag ñu féexal ñu féex nag suñu xol yi féex mooy xamoo dara nga naan musique lay féexal ginnaaw bi borom bi ne alaa bi zikrillahi tatma innul qulub alaa bi zikrillahi tatma innul naan da ngay féexal la lu lay féexal ay kënjën kënjën walla iyaazu billaah waaw yow xamoo dara kon lii mooy téere bi loolu lay wax kitaabul mansuuraat maanaam di nga gis ay xadiis yoo xam ne moo la imaamu Nawawi fii day commencer euh, parce benn buntu kese laa gis ñoom ñu ñu def mooy baabu après day def muy chapitre xam nga chapitre biñ génnoon waxoon nañ la ko sànq trois cent soixante-neuf ah ci kitaabul umuurul manhiyyi anhaa fii nag kitaabul mansuraat wal mulah benn baab kese laa fi gis moom lañ def muy trois cent soixante-dix baabul mansuraat wal mulah baab buntu ñetti téeméer ak juróom-ñaar fukk al mansuraat mooy liñ la wax nga xam ne ay xadiis la yoo xam ne day wax ci yi ñu fi dajale mais yii dina wax ci lii wax ci lee ñuy wax ci yii ci wax ci wal mulah ak yi nga xamante ne day koy day neex ci dégg ko waaw vraiment euh, loo xam ne euh, xorom a ngi ci waaw xorom soo xam ne ci sa borom la tukki ngir yow jàmm Allah <laughs> waaw yu neex yi ah, fii nag kon kon duñ gis ay baabu nàngam mooy de baabu nàngam voilà parce que loolu taxu koo jóg <laughs> wax na la dafay indi yoo xadiis yoo xam ne day day wax yi wax tënkul ci ay baab ay baab yooyu wax nàngam moo tax boo gisee bunt bi sax mooy ni mu tuddee kitaab bi loolu la al mansuuraat wal mulah léegi nag mu commencé ko hadis mille huit cent mille huit cent huit la ko commencé après jeexale ko hadis bi nga xamante ne nii mooy euh, mille huit cent soixante huit waaw mille huit soixante huit mooy ñaata mooy soixante hadis jëlal huit bii dugal ko ca huit bële huit mooy huit égale zéro mu des la soixante calcul ba yomb na mille huit cent huit mooy mille huit cent soixante huit ma jël huit mooy huit muy zéro ma huit cent lan soixante huit kon huit ya dee nañu soixante ci des kon soixante hadis le ñoo ñëw fi insha allahu taala léegi nag kon ñu koy tàmbali nag li nga xamante ne mooy yawmul arba'a yawmul arbi'a Allah <laughs> waaw waaw yawmul arbi'a muy bésu mercredi tombeeg le vingt-neuf Chaabana quatre cent quarante-sept di mercredi dix deux mille vingt-six bi madinati Waylirbaan al faransawiya waaw probable suba la suba Ramadan bi daal daxala shahru Ramadan insha Allahu ta'ala ah tey moom weer wee ka mën a feeñ gox yu bari bu dee condition ya leer na suba insha allahu taala mooy li gën a probable foof muy li nga xamante ne muy eh, jalbeenu ku weeru koor insha allahu taala yal nañu ko borom bi tabaraka wa taala daal di jokkale jottali ak lépp loo xam ne moom la ci dëxëñ mu daal di ñu koy xéewale ala muraadihi salawaatu azza wa jal ala sunnati nabiyihi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi kon dañuy yem noon bii di ñëw ñu dugg ci xadiis bi nga xam ne nag mooy bu njëkk bi waaw ah fay prépare-toi c'est xadiis tellement long boo xam ne duñ fi nekk di ko jàng ah man la kon de loolu gudd na ne loolu ñu ko def waaw